wa man waqafa ku gàkk fil qiraati ci njàng ma walam yaftax te gàggantiwut xale yi ci moom ahadun kenn taraka mu bàyyi tilkal aayata joojee laaya wa mu jàng maa la nga xam ne baadaha nekk na ci gannaawam fa in tahaddarat ndeem gàntal na xale yi ci moom rakaxa mu rukkoo wala yanzuru te du xooli mushafan ab kaamil bayna yadayhi bu nekk diggante yaari loxoom illa an yakuna dara bu dafa nekk fil fatihati ca fatiha ja fala budda kon mënta ñàkk min kamaliha ci ak matam bi mushafin moo xam ci ab kaamil la aw xayrihi wala lu dul ab kaamil fa in bàyyi na aayatan benn laaya min haa ci fatiha ja sajara kon mu sujjoot qabla salaam ci njëkk salmal wa in kaana dem nekk na ak sar di ko ëpp mooy di gën a bari benn laaya batalat kon yàqu salaatu hoo julleem nga kii julli bu dee jàng ba gàgg gàgg mooy mënta wax la ca topp loolu mën naa ame ca faatiha ja mën naa ame ca saar wa bu fekkee ne ca saar wala moom su amee ko gàgganti baax na waaye su amee koo gàgganti sayebo rek mu daal di rukkoo ndax mott li saaru dañ ko sopp rek waaye néewuñu jàng saar wa lépp lépp mooy tax sunu seemat lenn saar wa rek bu ñëwee baax na waaye nag bu fekkee dafa gàtt ci fatiha moom jàng fatiha day farata kon su fekkee denn naa ko kaamil man caa xool gàggante ku jàll loola baax na waaye nag su fekkee ab kaamil bul xool mën a gàggantiku amu fa amul ku dend ak moom koo mën a gàgganti mu daal ñëw ci julli gi rek noona kon ñu seet ba xam la mu bàyyi ca fatiha ja bu fekkee ne benn laay dong la bu ko sujjóotalee xabla salaam rek mu doy waaye nag la mu bàyyi ca fatiha ja bu ëppee benn laay moom julli ga day yàqu wa man fataha ku gàgganti ala xayri imaamihi ci ilimaanam batalat kon yàqu salaatu foo julleem ga wala yaftaxu te du dàgganti ala imaamihi ci ilimaanam illa an yam dazira ndare bu dafa néggandiku dafa séentu alfata gàgganti ga aw yufsida wala mu yàq almaana maxnaa ma li ma foofu nag mooy boo dee julli boo déggee keneen gat waaye bu sa ilimaan bul ko gàggante boo ko gàggantee rek ndegam du sa ilimaan sa julli yàqu ndax day mel ne ku wax ak moom sa ilimaan nag moom mën nga koo gàgganti ci benn ci yaari mbir yi bu jëkk bi mooy nga yëg ne ilimaan mu ngi séentu kenn ci maamoom yi gàgganti ko dañuy bañ mu taxaw ne teg xëy na xelam daa dem ci xalaat maanaam la muy jàng nga defee ne fekk na gàggut bala nga ko gàgganti daal da nga yëg ne moom mii mi ngi séentu ku ko gàgganti bëgg na ku ko gàgganti ñaareel bi mooy mu yàq wax ja ba nga xam ne ku ko firee na waxee maxnaama dana jubadi du aw yoon kon nag na nga ko gàgganti ndax mu wax ko waxin wu jub wa man jaala ku wëndeelu fikruhu xalaatam xalilan tuuti fi umóori duniyaa ci mbiri àdduna naqasa kon wàññiku tawaabuhu yoolam ba wala naqasa kon wàññi na tawaabahu yoolam ba walam tabutul te du yàqu salaatuhu julleem nga kuy julli nag xelam di dem ci mbiri àdduna li fee mi ngi xam rek la muy julli bu juumee it xam na mu koy defaree rek jëmmi julli ga dañ koy wax ne ko wér na kenn du ko wax ne ko julliwaatal waaye nag la mu jot a teewlu rek ci julli ga lañ koy bindal tuyaaba lépp lu xelam doon xalaat ci àdduna rek deesu ko ci bindal dara dara su xalaat yee baree bari nag ba nga xam ne xamatul dara dara ci julli ga moom day war mu dagg ko tàmbaliwaat ko wa man dafa ku jiñ almaashi aji dox ja bay na yedday diggante yaari loxoom bi ne diggante yaari loxoom mooy ci kanamam rek aw sajada wala mu sujjóot xalaa shiqi jabhatihi ci wetu jëxam ba aw sajada wala mu sujjóot xalaa tayyatin ci benn lemu lemu aw tayyatayni wala yaari lemu lemu min imaamatihi ca kaalaam nga fala chekonte dara alayhi di ko war kuy julli jëmm na la jaar ci kanamam moo xam nit la moo xam bahima la dañ koo digal mu bës ko ndax mu bañ jaar ci kanamam kon nag loolu bu ko defee daa def rek lañ ko digal dara du ko ci wax ba tey kuy julli bañ a sujjóot ci digg ab jëxam xanaa sujjóot ci wetu jëbi moo xam ci wetu ndeyjooru jëbi la wala ci wetu càmmoñ ba ba tey loola baax na dara nekku ca ba tey muy julli kaalaam lemu mu sujjóot ca moo xam kaala ga dafa lemu benn lemu lemu wala ñaari lemu lemu mu sujjóot ca dara nekku ca waaye daal aajo woon a teqale ndax bu ko defee ngir fa muy sujjóot moo tàng jër wala moo sedd guy wala ab jëfam dafa am ay gaañu gaañu yoo xam ne bu ko sujjóotee jëmmi suuf si mbaa foofee daa am ay xeer yu ñaw loolu ngànt la moom deesu ko sit waaye bu jekkee jekki nag bañ a suuf rekk mbaa ko nuru tax mu sujjóot ci kaalaam mbaa la fu mbubam su boobaa def na lu ñu sit dañoo sopp sax boo dee jullee foo xam ne dangay ngay lal sajaada mbaa lu mel ne basang nga bàyyi fa nga xam ne fa ngay dëpp sa jë muy suufus kese nga xam doo sujjóot ci ab tàppi wala basang bu dee fu mel ni jàkk wala feneen foo xam ne ñoo lal lépp nag ba mu daj du jar ngay tibb suuf di indi da ngay sujjóot noonu rek ca na ko fekkee waaye nag dañuy sart boo nee tegg sa jë mu mën a def dégg waaye bu fekkee dañoo jal mel ni wëteen nga xam ne boo tegee sab jë du mën a def dégg day foddet loolu kon bu baax wala shay a dara fii xalabatil xay yi di nekk ci notuk wàccu maanaam rëccuk wàccu wal xalasi ak gal fi salaati ci biirug julli bu ko am wàccu dikkalee ci julli gi ba am ngall ngall mooy rek dafa lekk lu bari ba bu sëggee rek bàq gu fees gi ba ëpp tax am luy génn ci moom ca lam lekkoon mbaa naa noon loolu mooy gàll takk-takk bi mooy bu fekkee ne wacc ma mbaa ngàll ma dafa néew te itam laab boole ci laab mooy wàccu ma mbaa ngàll ma soppiku wut na meloon ba mu koy lekk rek noonu la mel ba tey te itam wënnu ca dara dara ci gannaaw ba mu ko mënee yàbbi yett yi bu ca tasee julli ga baax na dara sikku ca mooy wàccu ma laab na te itam bariwut te it ca dara gannaaw ba nga ko mënee yàbbi ñett sart yooyu ngay sart mooy te wàccu ma yàq julli ga mooy te ngall ma yàq julli ga nga seetlu ne wàccu ma mbaa ngall ma rëccu ko nga xam ne tëyu ko ci la ñuy wax loolu waaye bu fekkee ne moo tey wàccu ma wala moo tey ngalla ma julli ko day yàqu wa sahwul mamoomi juumuk mamoom yaxmiluhu dana ko yenu al imaamu ilimaan ba illa an yakuna ndare bu dafa nekk min naqasil faridati ci wàññi farata bu fekkee am na ku lay jiite nga juum njuumte loo xam ne bu doon yow dong ñu digal la sujootu xabla salaam mbaa ba ànd salaam xamal ne kon jiite yanu na ko mooy yow du aajowoo ngay def sujoot boobee. waaye nag ilimaan kat mënta yanu bàyyi farata mbaa moom su ko see bàyyi farata moom indi rek mooy tax mu baax. wa ida saxaandeem juum na al maamoom maamoom ma aw naasa wala mu gëmmeentu aw jooxima wala buuxanteef ak moom ani rukkoo walis rukkoo waxuwa te fekk na moom fii xëyril ula nekk na ci lu ràkk bu jëkk fa in tami xandeem xemem na fi idrakil imaami ci jot ilimaan ba qabla raf yi ci njëkk ak siggéem mina sajidati ca sujjóot ba ak taaniyati bi aj ñaareel rakaxa kon mu rukkoo wala xiqaxoo te mu dabi ko wa in lam yettama ndéem xëymi mut taraka mu bàyyi arukoo xarukoo ba wa tabixate mu toppi imaamahoo ilimaanam ba wa qadaate mu fay rakxatan ab rakk fii mawdihihaa ci bérébam ba baada salaami ilimaan mu lay jiite mu rukkoo nag ba jàll teew jotagoo rukkoo da koy sabab nag mooy xëy na danga xawoon a gëmmentu mbaa mu xat sàppi si ñu buuxante yow ba ilimaan rukkoo ba siggi te yow jotu balaa rukkoo wala sax dangaa fàtte woon ne ci rukkoo lañ toll sam xel faay ko ba ilimaan rukkoo ba jàll lu mel noonu dañuy seet ba xam booba ràkk nga njëkk fekk ci julli ga wala déet bu fekkee booba nga njëkk fekke moom say boo daldi dabi ilimaan ja fa toll rek bul jéem a def rukkoo boobu nga xam ne moom la la rawe dangay mel ne rek ku ñëwoon ci ràkka fekk mu rukkoo ca ba siggi nga xam ne ngay kàbbar ànd ak moom te doo wàññiwaale boobu ràkka bii ràkka say boo def ko noonu mu des nag bu fekkee jotan nga am ak moom benn ràkka mbaa ëpp benn ba noppi nag lii dal la kon dañuy seet bu fekkee ilimaan ba ak julleem dafa yéex ba nga xam ne mën ngaa gaaw rukkoo teg ca la ca topp dabi ko balaa siggi ca sujootu ñaareel ba kon loolu baax na nga daal di gaaw rukkoo teg ca la ca topp gaaw dabi ko bala bala moo siggi ca sujootu ñaareel ba soo defee ne loolu doo ko mën nag ndax de ilimaan bu xaw a gaaw boo fi jekkee bëgga rukkoo teg ca la ca topp rek dana fekk moom mu siggi ca sujjóot ñaareel ba ba jàll kon saye boo far dabi ko rek fa mu toll nga ànd ak moom te jàpp ne booba ràkka raw na la bu ilimaan sëlmalee nag nga daal di indiwaat booba ràkka mel ne da koo fekkee wutoon du aajowoo nag ngay sujjóot ba xaddi salaam ndax li nga ànd ak ilimaan lay tax nga sujjóot ba xaddi salaam daal mooy ngay sikki sàkk ba xam dangaa ngaa jekki woon jekki dabi ilimaan fa mu toll am da ngaa defan rukkoo ba noppi gaaw dabi ko balaa yëkkati boppam ci sujjootu ñaareel ba bu fekkee xamatoo loo ci defoon daal moom kon boo indi rakk boobu ba noppi na nga sujjoot bax de salaam wa in sahaa ndéem juum na ani sujjoot wala sujjoot aw zooxima wala buuxanteef ak moom aw naxasa walla mu gëmëntu xataa ba jóg al ilimaan ba ilaa rakkatin jëm ci ab rakka uxra beneen sajada kon mu sujjóot ko in tamiha ndeem fi idraakil imaami ci jot ilimaan ba qabla xaq di rukkoo ci njëkk fas rukkoo ba wa illaa ndéem déet tarakaho mu bàyyi ko wa tabiha mu toppi al ilimaan ba wa qadaa te mu fay rakkatan ab rakka uxra beneen ay don ba tey waxay fu xadaa fu fi fayee nag arrakaata rakka ba fala sujjooda te sujjoot alayhi di ko war illaa an yakuna ndare ba dafa nekk shakkan di aji sikki ci rukkoo ci rukkoo ba aw sujjoot ba bu fekkee ne sa ilimaan dafa sujjoot ba jàll te yow sujjoot goo la ko waral nag mën naa mooy sa xel moo ko faay maanaam da ngaa teewluwutoon fañ toll ci julli ga ba ilimaan weesu sujjóot ko mbaa boog sàppi saaxat ñu buuxante yow te yow sujjóotoo mbaa boog nga xaw gëmmentu xaw a nelawaale bu sax nelaw xaw ngaa gëmmentu ba ilimaan sujjóot ba jàll te yow defagoo ko ba ilimaan jàll ca rakk ba ci sës kon dañuy seet su fekkee ne yaakaar nga ne mën ngaa sujjóot dem dabi ko ci rakk boobee mu taxaw balaa rukkoo ba siggi kon nga daal di gaaw sujjóot def na mu jaadoo daal di koy dabi balaa rukkoo ba siggi ca rakk boobee mu taxaw soo yaakaaree nag ne loolu mënoo ko ndax da ilimaan yu xaw a gaaw boo fi jekkee di sujjóot rek moom dana fekk rakk bee mu taxaw mu rukkoo ca bu siggi kon sayeboo rek bàyyi sujjóot ba fekke ko ca taxawaay ba rek ànd ak moom te jàpp ne rawee na la booba ràkka bu ilimaan sëlmalee nag nga daal di koy fay kon nag ba ilimaan rukkoo ba weesu rukkoo ba te yow maamum defagoo ko ak ba ilimaan sujjóotee ba weesu sujjóot ba te yow defagoo ko ñoo bokk àtte ci ndegam mën laa gaaw def rukkoo ba mbaa sujjóot ba ba rukkoo dabi ba da ngaa jekki-jekki rek fekk ko fa mu toll ba nu wax ne bu ilimaan sëlmalee da nga indi ab rakka fayee ko boobee xamal ne day mel ne yokk nga sëb julli waaye du aajo ngay sujjóot bax de salaam lu nag ngay sikki sàkka xamatoo loo defoon da nga naatable ci da ngaa jekki woon jekki dab ilimaan ci fa mu toll am dangaa defoon rukkoo ba mbaa sujjóot ba gaaw door koo dabi xamatoo loo defoon bu fekkee xamatoo defoon ci yooyu yaar te gis nga ne def nga li gën a wóor mooy fay ab rakk mu wecc boobee gannaaw ba ilimaan sëlmalee kon gannaaw boo fay rakk boobu na sujjóot baxande koo xam ne dikkal na ko aqrabun jiit aw xayatun wala jaan fa qatalahaa te mu rey ko fala shay'a di dara alayhi di ko war illaa an yatoola dare ba dafa yàgg fi'luhu jëfam ja aw yastadbira wala muy wan gannaaw alqiblata qibla fa innahu naka moom yaqtahu dana dagg boo dee julli lu mel ne jiit walla jaan dëgmal si la nga daal di gaaw rek rey ko te moyu xibla benn yoon kon loolu dara nekku ca waaye nag waaye nag boo yàggee ca jéem gaa rey mbaa nga mooy xibla rek julli ko yàqu nga war koo dagg tàmbaliwaat ko wa man shakka ku sikki sàkk hal huwa ndax moom fil li nekk na ci wetar aw fi taaniyati shafi am dafa nekk ci ñaareelub safa jaxalaha kon mu def ko taaniyata shafi ñaareelu ñaareelub safa wa sajadate mu sujjóot ba ànd salaam ci gannaaw sëlmal suma ma awtara topp mu wetar boo doon def safaa wetar nag nga àgg ci ràkk boo xam ne xamoo mooy ñaareelu safa walla dangaa nopp ci safa ba nekk ci benn ràkk wetar safa mooy ñaar ràkk yi nga xam mooy njëkk a julli door indi benn ràkk wetar la neexee muy ñaar dong la neexee itam nga def ay ñaar ñaar ba lu la soob rek cib lim door caa teg benn ràkk wetar waaye nag boo àggee ci ràkk boo xam ne xamoo ñaareelu safa la wala da ngaa nopp ci safa ba taxaw ci benn ràkk wetar loolu ngay sikki sàkk da ngay jàpp nekkoon kon loola ñaareelu safa la bu ràkk boobu jeexee nag ba nga taayi sëlmal nga def baxandi salaam door a jóg nag andi benn ràkkab wetar takkal la ma ku wax bayna shaf yi diggante safa wala witri ak wetar saahiyan mbir muy aji juum fala shi di dara alayhi di ko war wa in kaana dem nekk na amidan di aji tay ko kuriha kon sibeef ko wala shi di dara alayhi di ko war diggante safa ak wetar taamuñu ko fa wax dara dara soo fa waxee nag te tayoo ko kon defoo lu ñu sib waaye boo fa waxee nag wax goo xam ne yaa ko tey moom kon def nga lu ñu sib lu tax nag wal mas booku ku ñu raw in adraka ndeem jot na naxal imaam yi ànd ak ilimaan ba aqal la lu yées min rakxatin ci benn rakka fala yasjudu kon du sujjóot maaxoo ànd ak moom laa qabliyan du qabla salaam wala baadiyan du caageenu baxda salaam fa in sajada ndem sujjóot na maaxoo ànd ak moom batalas kon yàqu salaatuhoo julleem nga wa in adraka ndeem jot na rakxatan ab rakk kaamil san bu di aji mat ak aksara mbaalu kóob sajada kon mu sujjoot maaxoo ànd ak moom alqabliya sujjootu xable salaam wa axarate mu yeexe albaadiya sujjootu baxde salaam xataa yutimma ba ba muy mottali salaataxoo julleem nga fa yasjudu te muy sujjoot mbaa fa yasjuda ba ada salaamihi ci gannaaw salmalam ba fa in sajada ndéem sujjóot na maxal imaam yi ànd ilimaan ba xaamidan mbir muy aji tay ko batalat kon yàqu salaatu fa julleem ga wa in kaana ndéem nekk na nag saaxiin di aji joom sajada mu sujjóot rekk ba ada salaami ci gannaaw salmal boo àndeek ilimaan te fekk mu raw la dañuy seet la nga am ci julleem nu mu tollu su fekkee ne matul sax benn ràkka li ki yow ci ràkka mujj ba rek nga ñëw te fekkee woo jàpp ca wóom ya kon yow fekkee ci julleem dara bu dee sujjóot sujjóotu xabla mbaa sujjóotu baxda sa yoon nekku ca boo sujjóotee ànd ak moom rek xabla mbaa baxda sa julli googu day yàqu loolu nag lu mën a am la ndax mën ngaa ñëw fekke ràkk ba mujj te fekke yow rukkoo ya ilimaan di sujjóot xable salaam nga daal di ànd ak moom ba mu sëlmal nga door a jóg jàll julli ba mu àgg mbaa boog bu dee baax da ba ilimaan sëlmalee bay def baax da nga ànd ak moom loolu lépp ndegam amu woon ci julleem lu mat benn ràkk rek sa julli googu du baax soo xasee fekkee nag ci julli ilimaan ràkk bu mat mbaalu ko ëpp moom fu ñu ko digalee su jot rek xabla mbaa baax da xamal ne yow it digal nañu la ko waaye nag am na teqale ndegam dalaa raw bu dee su jot xabla salaam maanaam su jotu njëkk sëlmal da ngay daal di ànd ak moom ndax yéen a yem ci kenn ci yéen ñaar sëlmalagut waaye nag bu sëlmalee moom bay def baxande salaam te fekk la da bàyyi ba fay lam la rawee ba sëlmal def nag baxande salaam soo ko tayee nag mu raw la ba noppi muy def baxande salaam nga ànd ak moom daal di koy def rek boo jàllee àggale ko itam julli ga moom yàqu na su fekkee nag ba nga àndeek moom ca baax de salaam ba njuunte rek a tax waaye du loo tey kon sa julli baax na waaye boo jullee ba àggal na nga defaat beneen bax de salaam kon nag nga takk foofu ne jullit ilimaan boo ci xasee fekke rek benn rakka bu mat kon sujjóot bu ñu ko digal rek digal nañ la ko doonte sax doonte sax la mu la rawee ca la juume woon nga xam ne yow fekke woo njuumte la sax du tee rek sujjóot bu ñu ko digal rek digal la ko yow itam bu dee xabla nga ànd koog moom bu dee baax da nag nga bàyyi ba fay lim rawee door a def nag baax de salaam wa ida saha ndem juum na almasbuux kañu raw baax da salaamil imaami ci gannaaw salmalu ilimaan ba fa huwa kon moom kal musalli mu ngi mel ni aji julli ja waxdahu moom rek bu ilimaan sëlmalee te fekk mu raw la ba ngay fay nag la mu la rawe nga juum ca seetal kon nooy defare njuumte la ndax ilimaan moom la nga ànd ak moom rek la la mën a yanul la moom moom yow ci sa bopp boo ci juumee njuumte loo xam ne bu doon yow dong ñu digal la sujjóot it ilimaan moom gàddu na ko waaye la nga àndut ak moom nag moom yenu wu ko wa isa tarattaba ndéem toftaloona alal masbuqi ci kañu raw baadi yun su jootu baada min jihati imaamihi ci wàlluk ilimaanam ba wa qabli yun ak su jootub qabla min jihat nafsihi ci wàlluk boppam ajj sa ahoo kon doy ko al qabli yu su jootu su la ilimaan rawee nag te ilimaan ci boppam ñu digal ko mu def bax salaam yow nag ba nga jógee bay fay lam la rawee ci sa wàllu bopp nga def loo xam ne dañu la caa digal xable salaam kon day mel ne yow xabla ak bax tase na ci yow te na yow yaar bu ma saa tase ci sa wàllu bopp rek danga daa ëppal doole xabla salaam def ko te bàyyi bax salaam fii it noonu la mel say boo def rek xabla salaam mu doy du aajowoo def yaar yëpp. wa man nasiya ku fàtte arukoo arukoo wa tadakkarahu te mu fàttaliku ko fi sujoodi ca ba mu tolloo ci sujood rajaxa kon mu dellu qaa'iman mbir mu muy aji taxaw wa yustahabu def na sopp la ñeel ko ay yoo ida mu baamu shay'an dara mina qiraati ci njàng ma su ma yarkahu topp door a rukoo wa yasjudu te muy sujood salaam yi ci gannaaw sëlmal soo demee bay sujood fàttaliku ne yow kat rukkoo kon nga delluwaat ba taxaw jonn doora rukkoo te it boo delloo ba taxaw jonn dañuy sopp nga baamuwaat dara ci njàng ma te bañ a doon fatiha ndax fatiha taamuñ ko ko baamu ngay baamu leneen ci alxuraan lu bokkut ak fatiha doora sa na a rukkoo def rukkoo ba nga fàtte woon su ko defee ne nga sujjóot ba xam ne salaam ndax yokk bi nga xam ne moom nga yokk ndax xam nga demoon nga ba ci sujjóot fàttaliku ne rukkoo nga delluwaat taxaw door def rukkoo bi kon nag loolu ak yokk la mooy tax ñu digal la sujjóot bax de salaam wa man na siyeeku fàtte sajidatan ab sujjóot waahidatan bu di benn wata zakkaraha te mu fàttaliku ko ba'da qiyaamihi ci gannaaw taxawam nga rajaxa kon mu dellu jaalisan mbir mu muy aju toog wa sajadaha te mu sujjóot ko illaa an yakkoona ndare bu dafa nekkoon xad sa di toog qabla qiyaami ci njëkk taxawaay ba wala yuxiidu kon du baamu aljuloo sa jataay ba boo sujootee rek benn sujoot fàtti sujootu ñaareel ba jóg bu taxaw nag door koo ko kon da ñëwaat toog toogaay bi nga xam ne mooy dox diggante ñaari sujoot boo toogee toogaay boobu nag nga door a jàll sujoot sujootu ñaareel ba nga xam ne moom nga fàtte woon lu may nag mu wóor la ne yow kat ba nga sujootee benn sujoot dangaa toogoon ba di bëgg a def bopp ñaareel ba daal di daal di koy fàtte xam ne kon toogaay boobu dox diggante ñaari sujjóot ñi defan nga ko kon du aajowoo defaat boo xawe ko ci kaw ngay jekki-jekki rek sujjóot sujjóotu ñaareel ba du jar ngay toog ba noppi door di sujjóot wa man nasiya ku fàtte sajdatay ni ñaari sujjóot xar la kon morot saajidan mbir muy aji sujjóot walam yajlis te du toog wees judu waaye dana sujjóot fi jamihi ko ci mboolem loolee bax de salaam bi ci gannaaw sëlmal soo fàttee nag ñaari sujjóot ñëpp ñëpp nga xam defoo ca benn benn saa yoo ko fàttalikoo ngay daal di xawee ko ñëw def si ko waaye nag boo xawee ko ba àggsi da ngay jékki-jékki sujjóot waaye doo toog ba noppi